di suuratul waaqi'a alwaaqi'a tur la ci tur yawmal qiyaam yi ndax yawmal qiyaam di bés pénc dafa bari ay tur gisoon nañ ci saar bu tuddoon alqiyaama gisoon nañ ci alxaaqa gisoon nañu ci yeneen bii nag ci turam yi la wokk muy alwaaqi'a muy xew-xew bi nga xam ne mooy xew-xew bu rëy bi nga xamante ne nii amul xew-xew bu ko gën a màgg buy xew ci dundu doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam saar bi nag mu ngi wàcc fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ba mu des lenn ci ay laaya yoolu mooy li nga xamante ne nii li ëpp ci mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim ji boroom xam-xamu tafsiri loolu la ñu wax suñu boroom nag di saar bi kon mu ne baada a'uudu billahi minash ci turu boroom nga xamante ne ni moo feddal ak yërmande te yërmandeem yaatu lay tàmbale mu ne idaa waqa'atil waaqi'a bu xewee alwaaqi'a xew-xew bu mag boobule laysa li waqa'atiha gis nga ak xewam ak ñëwam kaadiba amul lees ci weddi de mooy ne ndax dina am kuffaaru qurayshin yi yéefiru makka yi dañ koy weddi zaadaha allahu tashrifan wa takrima ak yéefér yi masa jaar ci kaw suuf di tukki waaye amul lees ci weddi de ak xewam ndax dina xew xaafidatu rafi'a bés la boo xam ne nag muy yawmal qiyaam la bés al waaqi'a boo bële moom day yëkkat am na ñoo xam ne da leen di wàcce muy ñi képp koo xam ne dañ faa ñëw indi fa kéeféer deewaale kéeféer kooku boo lëgee dañ lay wàcce ñu yóbbu la ci asfalal jahim ñu yóbbu la fa gën a suufi ca sa ca nga xam ne mooy safara ya rabi'a waaye noonu la yëkkatee ñi nga xam ne ñoom gëm yàlla lañu ñu génne àddina te gëmoon yonent yi alayhimu salaatu wassalaam da bi di yëkkati ci ndigalal borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne mooy aji jëf ji dëgg-dëgg kañ lay xew borom bi mu ne idaa rujjatil ardu rajja mooy bés bi nga xam ne ci la suuf si di yëngatoo yëngatoom magga gam doon wax ca idaa zulzilatil ardu zilzaalaha mu ne wa bussatil baalu bassa montagne yi daal di rajaxoo daal di daal di mokk daal di rumbux fa kaanat ñu mujj nekk haba am mumbassa nga gis montagne nekk ab ab pënd woo xamante ne nii wu tasaaroo la ñuy doon wa bu keroogee yéen nag nit ñi di ngeen nekk azwaajan ay kuréel salaasa ñetti ngeen di doon ñetti ay pàcc ngeen di doon de fa ashaabul maymana boroom maa ngi leeral ñetti pàcc yooyu na la ñuy doon mu ne fa ashaabul maymana bi ci njëkk mooy waa ndeejoor ñi nga xam ne ñooy jote seen téere yi jëf yi ci seen loxoy ndeejoor te ñooy féete ci côté ndeejoor maa ashaabul maymana mu ne moo analan moo xamal waa deejoor ñooy ñan jëf ngir màggal seen mbir wa as ñoon ñooy kuréel bu njëkk bi wa ashaabul mashama beneen kuréel bi ci ñett yi ñaareel bi mooy waa waa waa càmmoñ mu ne ma ashaabul mashama mu ko xamal ñi nga xam ne ñooy jote seen téere tey seen seen loxoy càmmoñ tey féete ci liñ wax seen loxoy càmmoñ ñooñu mooy ñi nga xamante ne nii ñooy yéeféer yi mu ne ñooñu ñooy ñaareel ñetteel bi kuréel bi mooy ñan mu ne was-saabiquuna as-saabiquun ñetteel bi mooy ñi nga xamante ne nii ñooy ñi jiitu topp ñi jiitu nga xam ne ñoom ci lépp ñoom ñoo ciy jiitu bu boroom bi digle ñoo ñi njëkk a jóg bu ne gëm leen ñoo njëkk gëm bu nee joxe leen zakat ñoo njëkk a joxe sànce bu ñëw rek lu taxaw ci mbiru diine ñoo ciy njëkk te ki ko boroom bi kese tax ñooñu mu ne ulaayika gis nga gaayoo yële al muqarrabuuna ñooy ñi nga xam ne ñoom laa jege ñooy ñi ma gën a jege ci jaam yi de fii jannaati na'iim ñoom ñi mu mujjee tudd nag ñoom lay njëkk a wax ana lan mooy seeni récompense ana lan la leen borom di tabaaraka wa ta'aala di fayal mu ne fii jannaati na'iim ñoom ñoo ñëla jiitu ci lépp jiitu ci yiw jiitu ci gëm yonente alayhimu salaatu wassalaam mu ne fii jannaati na'iim dinañu nekk ci ajjana yoo xamante ne ajjana yi xéewal lay doon fullatun minal awwaliin mu ne ñii nag nga xam ne ñooy jiitu ci lépp ñoo xam ne ñoo jege boroom bi tabaaraka wa taala ñooy ñi ñu jege jegeel boroom bi mu ne mbooloo lañu minal awwaliina ci ñu njëkk ña wa qaliilun waaye ñu néew lañu minal aaxiriina ci ñu mujj nii loolu mooy lan loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am nañu ne mooy ne xeet yi jiitu woon buñ leen boolee ñoom ñépp ñoom ñu ëpp suñu xeet ci ñooñu moo tax suñu boroom ne sullatum mbooloo la ñuy doon mu bari minal awwalina ci ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ci xeet yu weesu woon laata xeetu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi di ñëw wa qalilun ñu nekk ñu néew nag minal aaxirina ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi mujjee ñëw ndax buñ leen comparé mandax yi ñi jiitu woon ñi jiitu ñoo ëpp foofu loolu benn wax la am ñeneen ñu ne mukk du loolu loo leen di wax nii mbir mi demewul noonu ndax xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni mu gën a xeet yi fi jaaroon noonee la yonent la la mooy nan mooy ni yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi gëne see gëne seeni yonent ñun li ñu doon gëneel gi ñu am amewuñ ko lu dul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbaax booy dégg ñu la koy waxal ci yonent yi yu jiitu woon ak seeni àndandoo xamal ne lu raw foofu loolee ne mooy ne xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam am nañ lu raw lool foofu moo tax suñu boroom ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen da ngeen a nekk xeet wi nga xam ne moo gën wu ma génnee ci biir nit ñi kon ñu ne kon lii manu la tekki loolu ñu ne leen kon ana naka lay ñu ne sullatun minal awwalin mooy ne gis nga ñooñu jiitu ci lépp dëgg la amoon na ci xeet yi jiitu woon waaye fii li muy wax mooy xeet bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu feeñee jamono ñi ko jëkk a gëm mooy ñi gën a jege fa lañ ëppee ndax moom moom comme li mu waxoon ne xayrul quruuni siècle yi yi gën mooy li nga xam ne sama siècle man yonent bi sallallahu alayhi wasallam topp bi ci topp topp bi ko topp kon loolee ñu ne loolu lay wax mooy ne taa saxaaba yeek taabi'iin yeek ñu baax yi nit ñi dañ doon doon jëf ngir borom bi tabaaraka wa taala di jaamu yàlla xaaruñu ci dara ñoom daal ngërëmal seen borom tabaaraka wa taala lañ doon rut mooy ne di jaaw nag di njëkkante ci jëf yu baax yi ñooñu la ne sullatun minal awwalin mbooloo mu bari la woon ci ñu jiitu woon njëkk a dugg ci lislaam waaye wa qalilun lu néew la doon mbooloo moom la minal aaxiriina ci ñu mujj ñi mooy mujjug jamono ñun xam nañ ci dara moo tax léegi moom. daanaka li yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi waxoon dañ koy gis mooy di nga jamono ba ñu naan réew sàngam wala gox sàngam de am na ku fa wóor ndax wóor ni nga xam ne noonu lay raare noonu lay jafee gis kon nag ñu ne loolu lay tekki de waa ñooñu bu ñu demee borom bi ana lan mooy nekk seen payoor ci àjjana yoo xam ne yu xéewal la ñu yële mu ne ala sururim mawduna dañuy nekk ci kaw ay lal yoo xamante ne nii muy ay lal yoo xamante ne nii yoo xamante ne yoo xam ne dañ koo nofe daal di koy defar muy lal yoo xamante ne dañ koo defar ak wurus woo xamante ne nii wu sell la ñuy ne lool mooy surur mooy ay lal moo xam ne mawdu maw maw mawdu na dañ leena defaree nga xam ne bi ak li nga xamante ne nii mooy wurus yu yu yu kawe yoo yële muttakiina alayha ña nga xam ne ñoo koy dugg di saabiquuna yi jëkk ci lépp muttakiina alayha ca lal ya la ñuy sóonoo mutaqaabiliina jàkkaarloo di xoolante mooy bu ñu bëggee waxtaan noonu la ñuy gisantee nga xam ne dañuy li nga bëgg moom ngay gis ñu nga bëgg a waxtaanal ngeen jàkkaarloo di waxtaan yi alayhim mu ne nag dina baagante seen biir di leen servir wildaanum ay gone yoo xamante ne nii muxalladuuna fa lañ leen saxal mooy dañ leen saxaal mooy gone yi liggéeyal waa aljana nga xam ne sax bi ak waabin di leen servir ci ay kopp wa abariq ak façon kaas yoo xamante ne nii dañoo rafet rafet ba boo leen gisee bu ci lampe dalee wala lu mel noonu nga ngay gis ñuy lerat wa kaasin ak ay kaas yoo xamante ne nii yi ma'inin ci sàngara su sell lay doon sàngara soo xam ne nag wute na sàngara su ñu xam fii ci àddina de moo tax mu ne la yusaddauna anha wala yunzifun duñu ko naan foofu le seen bopp yi di tourner ñaan la ñu nekk ñoo xamante ne wala yunzifuna te duñu fa mandi ca sàngara soosele wa faakihatin ñu fa am ay fooyteef di ay fruits mimma yatakhayyaruna loo xam ne ñoom ñoo koy tànn yaleen neex kese la ñu fay lekk wa lahmi tayrin dinañu fa am tamit ci xeetu lekk ay lekk ay yàpp picc yoo xamante ne ni mimma yashtahuna ci nga xam ne moom la ñuy bànneexoo wa hurun ayn waaye dinañ fa am ay soxna yoo xamante ne ñoom la ñuy woowe hur al jigéen muy jigéen ñoo ñële nga xam ne seen bët ya la cay weex dafa weex tàll dafay ñuul daal di ñuul kukku ka am saali lu'lu'i mu ne boo leen gisee ñu ngi mel ni gis nga wurus yu sell yoo yële almaknuni ya nga xam ne dañ leen a denc bi ma kaanu ya'maluun suñu waroon nag ne lii pay la bimaa kaanu ci sababu la ngeen xam ne nekkoon ngeen yéen ñii jiitu ci lépp doon jëf bima kaanu ya'maluuna la ñu doon jëf ñoom ñoo ñële ca aljanna laa yasma'uuna fiihaa bu ñu duggee nag biir àjjana joo jële du ñu fa dégg nag la wan waxi mbóosóor wala ta'siiman ak waxi bàkkaar ak kàccorte illaa qiilan moom daal lii dara nga lii rek nga fay dégg mooy salaaman salaama waxu jàmm kese ak wax joo xam ne waxu jub rek nga fay dégg wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin